waaw <laughs> loolu moom <laughs> dara du du yaali sax yaali moom man naa nekk koo xam ne ku kawe na <laughs> waaw mais daal loolu yëpp ay ay défaut la yoo xam ne dañ cee nekk waaw bu ko defee nag yow euh, euh, euh, fooy fooy waxtaanee moom dara du am benn communication du am lu dul ay joxe ndigal kese ak ci tere ci nga nekk loolu yëpp taxaw kon. léegi kon mu ngi noonu kon ci hadis bi kon eh, eh, kon loolu lañ bëggoon a yokk foofu mooy tudd turu yàlla tout le temps saa boo tibbee tudd turu yàlla saa boo tibbee tudd yàlla bon amaana li gën mat moom du loolu yonent bay saa saam doon loon def noonu parce que même li imaamul Ghazali wax rahimahullah loolu mën nga ko dégg que ne que loolu day tax di tudd turu yàlla mu préoccupé ko ci leneen ci lekk gi topp lekk geeg neexation beeg oh affaire yi saf na affaire yi nangam nang nangam ba tax mu daal di koy mu daal di koy préoccupé ci leneen tudd turu yàlla moo gën lépp loolu dëgg la waaye nag lu nekk la gën kenn du ko xamee lu dut li yonent wax naa la règle la boo xam ne bi yoboo nga jàpp ko ko dëkk ko loo xamante ne nii sawaay sa sa sa looy takkoo fépp foo gis ay boroom xam-xam ak lu ñu lu ñu màgg màgg màgg di xëccoo ci wax ñii naan lii moo gën lii moo gën lii moo gën yow bu fi nekk di sonn bul xool ah sii kii mooy al imaam Abu Hanifa di sii non kii mooy imaamu Malik kii mooy non yow bul xool loolu rahmatullah alayhi yow fexeel nga xam ana lan wax yi lan la yonent bay saa wax loolu mooy li imaamul Ali yi doon wax radiyallahu anhu sayyidina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib waaw yu'raful rijaalu bil haqq wala yu'raful haqqu bir rijaal waaw gis nga dëgg dëgg dëgg dañ koy xamee ci li nga xamante ne nii mooy eh, eh, nit ñi góor ñi xam nga nan lañ leen xamee dëgg ci góor ñi lañ koy xamee waaw <laughs> waaw non dëgg kenn du ko xamee ci góor ñi góor ñi la ñuy xame dëgg voilà dëgg la teg ba pare ku ñëw ñu dugal la comme scanner bi boo jàllee dëppook dëgg ñu xam ne nitu dëgg la boo dëppoowul ak moom nag ak koo man di doon tey nekkul nitu dëgg voilà yow boo wute yooyu amee yow xoolal seetal ana kan ana waxu yonent may saa saa mooy lan ci mbir mi ak lan moo jëman ci mbir mi bés boo ko xamee jeex na jeex na léegi que que ko wax ku màgg la ak ma kan ngay tudd ku màgg ci kanamu yonent bi alayhi salaam yow da ngaa salaam ngay wax naan diw màgg na. fala taqiisu ibna abdillahi bil fudala innal kawaakiba tuxfiiha sinimaaru yuxfiiha sinimaaru waaw borom raaya nee na <laughs> Cheikh Ahmadul Xadim Sëriñ Tuubaa nee na fala taqiisu radiyallahu anhu wal fala taqiisu ibn abdillah bil fudala gis ne bu ngeen bi wax ñi gën naan ñi ñoo gën ñi ñoo gën ñi ñoo gën ñi ñoo gën di tudd ay tur bu leen ci boole doomi abdillah ji laa wax man Bamba maa leen ko wax mukk waaw bokku ci de mooy da leen a sut lees bokkul ci ci ci ci hatta yonent yi alayhi salaam bu ci boole yonent may salaam di tudd ñu gën ah mooy naan euh, bon jàpp naa di wala di wax noonu naan xam naa ci di ci boole saa salaam mu ko waaw innal kawaakiba gis nga biddiw yi nii buñ fi newee ngay gis ay biddiw bés bu weer wu mag sëkk daal ne tën feeñ biddiw yi dañuy suulu biddiw yi dañuy suulu xoola weer wu mag sëkk bu fi biddiw yi ne am nuage boo xam ne dafa nëbb weer wu mat wi muy at badru taam at badru tamaam waaw weer wu mat sëkk wi niir wa neef yi biddiw yi nekk fi nga gis gaa yi même ci lëndëm gi amuñ courant ci biddiw yi la ñuy jéem a kii mais bés bu niir bi dañee ba weer wu mag wi mel ni ngàndum bal ngàndum met mel ni benn cercle bu rëy nga xam ne yow boo dee tël dayeeg moom boo jàndoon fenn gis ko wallahi boo dee nit nga di nga nekk bind gi loolu nag boo xamee boo ko gisee yonent bi alayhi salaam la lay moom la lay fàttali parce que moom ah moo doon weeru mat wi mooy al badru tamam waaw allahu akbar yow moom bu feeñee ñeneen ñépp nëbbut kon nag kooku bokkul ci ci ci ñi ñëli allahu akbar moo tax loolu la loolu mooy léegal bi xam ko nag mu jeex bu fi nekk di sonal sa bopp si c'est que sëriñ diw la non c'est que yii wala yu diw la ma ne yow wax ji yëpp du loolu <laughs> waaw moo tax salaatul wusta mooy lan mais salaatul wusta bi alquran naan hafizu ala salawati wassalatil wusta wa lillahi qanitin wattu leen ci julli rawatina wattu leen julli rawatina salaatul wusta ah waa ban la xam nga boroom xam-xam yi dix wax moo ci am yow yaa yaakaar ne léegi man dinaa toog fii naan la dix-neuf wax yi nàngam ak i nàngam loolu da loo yaakaar nga ne lool looy objectif <laughs> defoon nañ ko ci siira bi demal te sax daggoon nañ ko def ko ci question yi question yi nga xamante ne ahkam def nañ ko foofu fële voilà def nañ ko foofu boole ko foofu boo demee di nga ko fa fekk dix-neuf wax mais bi ci gën a benn la mooy bi nga xamante ne mooy tàkkusaan tey ndax yonent bay saa saa moo ko wax keroog xandak ne shaghaluna an as-salati al-wusta salatu al-asr mala allahu butunahum wa quburahum naara allah ñim ne sahih yonent bay saa salaam ne gis nga yéeféru Quraysh yeeg waa Ghatafaan ñii nii ñëw xandak bëggoon ñëw boom ci ahzab ñoom ñi ñooñu préoccupé ba taluñu julli wala fàtte julli takkusaan yal na yàlla bi nga xam ne salaatul sa julli di dugg dóomu yi salaatul asri muy julli takkusaan kon yonent bay sa sala waaw mu ne kon yal yàlla feesal seen xol yeeg seen bàmmeel yi safara waaw képp ku la teree julli kooku loolu mooy li li li war doo ko war a ñaanal mooy yàlla yàlla feesal xolam ak bàmmeelam sawara yonent bay saa saa ko wax waaw waa Quraysh sa benn benn julli la benn julli mooy dañu ne woon di xeex di xare di xare waaw ba affaire bi préoccupé leen bañ fàtte affaire bi Seydina Omar radiyallahu anhu jóge mili yasubbu al-mushrikiin di ŋaññi mushrikuuna yi ñëw ci yonent bay saa saam ci xandax bi foofu ne yonent saa salaam waaw yi yéeféru Quraysh yi nangam ak nangam ñoom ñoo tax ba jullu ba tàkkusaan yoneen saa saam ne ko wallahi ma sallaytu wat naa ci yàlla man itam jullee bu ma ko ay wa jóg leen di julli ci ko ci la yonent bari saa mere ñaan leen yàlla noonu léegi lan nga may xalaatal ki la ne moom julli yépp rayal mu dee maa la res <laughs> la ilaha illa allah <laughs> <laughs> gis nga gis nga gis nga gis nga lien bi quoi kii benn julli lañ tax préoccupé ko yonent bay saa saam ak saxaabaam radiyallahu anhu ba julliwuñ ko yonent bay saa ñaan leen yàlla ñaan bu garaawe nii na yàlla feesal seen xol yeeg seen bàmmeel yi sawara gu xut gu dara du rax léegi nag yow tegal wax jooju fee nga ne ma nag waa ñi nga xam ne moo ma ne yow yow nag sa giirum dund boo julli maa la res ëllëg kooku lan nga ko war a ñaanal kooku ban ñaan yàlla gu garaaw nga ko war a ñaan bu doon ñun ñeme nañ te am fit ta xam waaw kon caaxaan yi baaxul wal iyaazu billah caaxaan yi baaxul <laughs> léegi kon loolu loolu c'était pour wax la ne euh, li imaamul Ghazali yi wax rahimahullah wute nag ah gisuñu comme li imaamul Nawawi wax ah, euh, imaam al-Hafiz Hajar ah man de gisuma dalil bu koy wone te gisuma ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam fenn ci hadith yi ak ñi ko relaté këne moom da doon def saabu bu tibbee tudd turu yàlla waaw en tout cas xamal nañu boo leen di tàmbali tudd leen turu yàlla waaw kulu bismillah comme niñ ko waxee sànq kon amaana loolu mooy li gën a dëgër léegi nag euh, euh, nit ki bu dee ne man nay tudd turu yàlla amaana ci xolam ak yu mel noonu waaw ngir rek def li nga xam ne mooy al li dëppoog yonent bay saa saam doon def te loolu leer nañu moom xolam doon woon dañ di tudd turu yàlla làmmiñam naka noonu waaye ci li ñu gis décrire ñu ko jamono yooyee tënku ci li mu ci mooy li gën voilà wallahu taala alam te gisuñu woon toxaluñ ñu ne da doon répété saa su ne tibb bu mu tibb ne bismillah bu njëkk bi beneen bi bismillahi rahmaani beneen ñetteel bismillahi rahmaani rahim léegi xanaa bi ci des <laughs> ñeenteel bi <laughs> da ngay waa loolu lépp wallahu taala alam mooy boo nee bismillah rek kafaak doy na te def nga li nga xam ne moo gën ko def leneen wallahu taala alam léegi ginnaaw lii nag ñu ñëw ci li nga xamante ne nii moo ci tegu mooy <laughs> ah, ah, ñëw ci wax ah, Wahshi mii nga xam ne Ibn Harb di Aba Dasma <laughs> waaw <laughs> kon gis nañ fiqu hadis bi euh, ci gàttal bon euh, sûrement am na yu des ah wallahu taala alam Wahshi Ibn Harb waxoon naa la nga seet ko man huwa Wahshi hada mooy aba dasma waaw abu dasma alxabashi nga xam ne eh, jaam la woon ghulaamun li jubayr ibn mut'im jubayr ibn mut'im nga xam ne mujj na tuub radiyallahu anhu naroon naa dee badar <laughs> moom mujj na nekk saxaaba bu baax radiyallahu anhu jubayr ibn mut'im ibn adi moom baayam gisoon nañ ko fi wa id atab nu adiyin kaana jaawarahu xayral jiwaari ala ikrami muntaqimi voilà gisoon nañ li borom xilaas waxoon yonent bi alay saat salaam keroog bi mu jógee eh, eh, alayhi ridwaanul maliki bi yonent bi alay saat salaam jógee Taif di dugg si ki nga xam ne moo ko yiiroon ci kilifaay Quraysh yi boo doon al Mut'im ibn Adi moom la naan wa id ata ba mu jógee fële ca Taif daje faak yu metti te loolu taxawoon nañ ci hadis bi yonent bay saasan Sayyidatu Aisha doon ko wax naan ko radiyallahu anha mais lan nga gën a ah, mas ngaa jot nga ci waa Quraysh lu gën a metti keroog Uhud mu ne ko jot naa ci jote naa ci say ñoom yu metti yu ma jotee nga waaye bi gën a metti mooy yawmal aqaba waaw waaw bés ba nga xam ne ca la newoon Taif daal di leen gaaral ñoom Abdu yaa Layl ibn Kulal ñoom euh, ñoom euh, ñu yées ñoo ñële euh, ba mu jógee ñëw kii baayu Jubayr mi moo ci ko yiiroon di al-Mut'im ibn Adi te pourtant ci euh, magu Quraysh yi nga xam dañoo bañoon diine waaye lu rafet loolu euh, moom baayam defoon na ko te waxoon nañ la moo taxoon Yonent bi saa saa keroog Badr ndax fa avant Badr la génn àddina moom Jubayr ibn Mut'im ci kéefër wal iyaadu billah waaye bi Yonent bi saa saa jàppee prisonnier Badr yi neewoon na law kaana al-Mut'im ibn Adi ni mu ne Sahih Imam al-Bukhari bu doon al-Mut'im ibn Adi mu ngi doon dund mu ñëw wax maak ñu xeeñ ñi ci wàllu pas am xam seen mooy parce que dafa am xet gu xeeñ gu xesaw boo xam ne du xetu gooy noyyi nii ci bakkan non mais baatin la mooy ñàkk gëm yàlla xet ku loolu am nañu ko yàlla mari ñuy xeeñcu affaire boobu ñuy yëg affaire boobu di gis affaire boobu waaw mooy moo tax mu ne bu ñëwoon bu fa kallamani ala haa'ulaa'i natna la taraktuhum lahu la taraktuhum lahu waaw bu ñëwoon wax maak ñu xeeñ ñii ci wàllu pas-pas ndax gëmuñ yàlla ku gëmul yàlla sa xet du sa xetu pas-pas du baax day day nëb waaw moo tax nit bu génnee àddina ñu koy ñu koy euh, euh, ruuxam du du traverse asamaan yi day xasaw du kot yéeg day xoñ xunnu ba malaaka yi na way borom ki kan ku ku salte gi mooy kan waaye ñu ne fulaanum nu fulaan mooy diw doomu diw ñu sànni ko yóbbu leen ko suufe wa innal fujjaara la fii sijjin inna kitaabal ku la fii sijjin ñu yóbbu ko sijjin wa ma adraka ma sijjin allah <laughs> waylun yawma idin lil kon eh, liñ doon wax mooy Jubayr ibn Mut'im baayam waxoon nañ ko mu ne bu ñëwoon kon yonent bay saa saa tuddal wax ma ñii ma ñaan ma njekk kononte kon dinaa leen libéré bàyyi leen ndax moom al-Mut'im ibn Adi keroog ñëwoon na Badar ànd ak bàyyi tëxam baayam génn na àddina man a al-Mut'im ibn ñëwoon fekk waxoon nañ fi lii baayam génn na àddina mu ànd ak frère baayam di Tu'ayma ibn Adi ñu dem bàyyi tëxam ñu rey ko Badar muy Tu'ayma moom ñu naroon ko toroxal doo naroon naa dee moo tax bi mu tuubee bokkoon na ci li mu doon waat bu ñëwee ba war a waat dëgg-dëgg danaan waat naa ci ki nga xam ne najjaani bi Badr moom moo ma musal moo ma muccal Badar bi yàlla léegi Wahshi mii nag Juwayr ibn Mut'im moom moo ko moomoon jaamam la woon boo xam ne jaamum éthiopien la woon waaw boo xam ne ku manoon a fett la comme ni ko imaam Ibn Ishaq rahimahullah waxe ci eh, eh, siira bi eh, ne ku mënoon a fett la qallama yukhti'u bih waaw yaqdhifu bil harbati harbal hasha qadfal habasha qallama yukhti'u biha waaw da doon lancé ak xeejam comme ni ko éthiopiens yi niñ leen xame woon nekk ay franc-tireur ay sniper yu mën a jam waaw yu mën a dakk ay mbir te jam ko te man koo laal ak nee woon muy raté cible mu jub leen bëgg koo jam sànni te du ko dal keroog nag bi nga xam ne ci lañ leen toroxal ñoom waa Quraysh Uhud non Badr Uhud jot ñu war a jël seen revanche comme ñu ko gisoon ñuy waajal ci wàllu wépp ci wàllu communication ñu woo ñoom Abu Azza mu yées mi ak ñoom mbokkam ma Musaafi' kàccoor yu mag yi Ibn Abdul Uzza ñoom ci wàllu poésie wàllu ñi nga xam ne ñooy communicants yi wàllu côté yooyu ñu dem ëmmate nit ñi arab yi ngir ñu ñëw jàppale leen ci xare bi yi nga xam ne moom lañ bëgg jël ñoom waa Quraysh seen revanche ci kaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la Jubayr ibn Mut'im daal di woowe Wahshi mii mu nekkoon jaamam ne ko génnal ak nit ñi génn leen nit ñi ci xare bii ñu jëm di Uhud te maa ngi lay wax lenn di la garantie lenn fa in qatalta Hamzata amma Muhammadin bi ammi Tu'aymata ibn Adiy fa anta atiq waaw ko génn leen nit ñi yow Wahshi man sa sang moom la maa lay digal nga génn ci xare bii ñuy sumb nga dem te nga yëg ne gis nga boo ma faatalee Hamza di doomi Abdul Muttalib di bàyyi tëx di di di di petit frère bàyyi Muhammad sallallahu alayhi wasallam di di ci moom di bàyyi tëxam boo ma ko faatalee na ko sama baay mi nga sama baay tëx bi ñu faat sama rakku frère sama rakku baay bi ñu faat di Tu'ayma mi ñu la wax boo ma ko defalee fa anta atiq yow dinaa la libéré Wahshi dootoo nekk jaam fii ci Makka man sa sang maa ko wax Wahshi ñu wax ko lool Hind bint Utba ñëw gis Wahshi ne ko dégg nga li ci kilifa wax waaw wayhan aba dasma ishfi wa tashfi waaw <laughs> ne ko sob waaw aba dasma buñ demee ci xare xam nañ la say exploit xam nañ la abaa dasma sa njàmbaar xam nañ ko man wan hind maa lay wax kon nag dégg nga li la sa sa sa sa bopp sa sa sa way fajal sa sa bopp mooy faj lan ki nga génn ci njaam wax tashi boo ko defee mais tamitam nga faj ñun li ñu dal ci defet biñ am badar suñu baay tëx yi ñu suñu baay yi ñu rey suñu baay tëx yi suñu doom yi nga xam ne dañ leen mu ah Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak saxaabaam yi rawatina Hamza ak ñoo ñoo leen décimé waaw ñoo leen rey waaw boo ko defee yow non seulement di nga faj sa bopp mais di nga ñu fajaale defal ma loolu yow wax si man loolu laa lay wax man mi nga xam ne maay man maay eh, eh, Hind bint Utba waaw ci lañu génne waaw wax sii ne keroog biñ lay dem Uhud xare ba ca ñetteelu at bi ginnaaw gàddaay yonent may saa saa ma génn ànd ak nit ñi mu ne man nag comme que loolu lañ ma wax xare bi yëpp aw ma woon benn objectif aw ma woon dara lu ma fa soxla lu dul leen na mooy li ma sama sama sang wax bu ko defee man ma nekk wax si mooy qatl Hamza ibn Abdul Muttalib faat Hamza nee na maa gis Hamza di xare bi tàmbalee yahuddu bi sayfihim naasa hudda waaw nee na wallahi maa ngi Hamza mais mu ngi cor di alak gaay di cor waa Quraysh ku mu dajel ak janti la tël ga daanu sawaay rak rak tël ga wadd waaw nee na maa ngi koy surveiller man loolu kese na woon sama objectif xare bi kanta rey nañ diw diwa ngi kii drapeau yooyu sama yoon na wu ci man wax ci Hamza rek ma gis ko muy toroxal waa Quraysh tël tël di rey ngaay li wadd waaw nee ki ma mujjee man maa ngi yor sama xeej di ko xool di waajal am fenn fu ma ko mën a sànnee sama xeej bi rek mu faatu man ma dem sama yoon nee na man essayé dem bay kii am ki mu mujjee gis mu mujjee dajeek moom mooy Sibaa ibn Abdul Uzza waaw kaccoor bu mag bokkoon ci waa Quraysh Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu bi mu rayee ñenn ñi daal di koy séen ne ko halumma ilayya yabna muqatta'atil budur waaw ne ko aska ne ko eh ñëwal ci yow mi nga xam mooy gars yi dañ doon kagulewu am na ñenn lu ñu kagule kagulewu doon nga leen xàmmee wala léeg-léeg seen tagul am faay nga xam ne kii la Seyna Hamza gis ko ne ko halumma ilayya aywa dikkal ci man yaddu na muqatta'atil budur yow mi nga xamante ne sa yaay mooy xarafal jigéen ñi Makka aywa muy Sibaa ibn Abdul Uzza sa waay jege si ñëw ci Seydina Hamza radiyallahu anhu di xaj ci Seydina Hamza ne ko tënk ne Sey wax si nee na maa ngi gis mais nee na bopp bi la dóor mais tënk la ko def rañax sa waay sa waay xalangu nee na bi ma gisee noonu rek. ma xam ne foofu xaw naa af man wax si ma waajal sama kii sama sama sama xeej bu waajal rek sànni ko ko caas sànni ko Seydina Hamza ci diggante biir bi ak naq bi waaw suufu biir bi ak naq bi foofu laa ko jam jam bi dafa porté ba dafa génn jaar ci côté ñaari tànk yi génn jàll ci ginnaaw nee na mu tourné rek gis ma xam ne man la moom Hamza ibn Abdul Muttalib Asadullah al-Ghalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa nee na Asadullah wa asadu rasulih muy jëm ci man rek daal di daanu ma xam ne génn na àddina waaw ma xaar ba mu sedd ma ñëw yëkkati xëcc sama xeej bi ma ko faate génn toolu xare bi dem toog fee di xaar mu jeex waaw ba ma ñëw bi xare bi jeexee ma ñëw sama sang Jubayr wax ko ko wan ko mu ne ma wan ma ko moom ñoom euh, Hind mu ñëw wan leen fi Hamza ibn Abdul Muttalib nekk ak ni ma leen kii sëy ci la ko Hind waxe ne ko léegi doyut wax ci voilà c'est bien voilà léegi nag damaa bëgg nga xottil ma biiru Hamza bi mooy feesal ma ko bu ko defee ma génne res bi xol bi foi bi cœur bi laa soxla waaw man Hind wax ci daal di koy fees génne xol bi jox hind hind di ko jéem a sex di ko mat manu koo kii muy tifli ko tëf sànni ba pare dagg nopp Seydina Hamza yeeg bakkan yi ak ñeneen ñi foofu def ci ay caq ay ay collier yoo xam ne moom lañ doon takk jox ko wax sii nag ne ko mu ngi nii Wahshi yow la ba pare hind ne nag waaw bi mu defee loolu ak jigéen ñi fa ne woon ñoom Raa'isa yaayu Abdallah ibn Amr ibn <laughs> al-As ndax Amru ibn al-As ko génnewoon ak ñooñu ak yeneen jigéen yaay Mus'ab ibn Umayr mi nga xam ne moom doom ji faat nañ ko fa keroog Seydina Mus'ab mi yoroon drapeau yonent bi alayhi salaatu salaam ànd ak doom ji Abu Aziz mi nga xam ne moom jàppoon nañ ko prisonnier Badar mais mu ñëwaat ànd ak yaay ji ne dañuy xare ji ngir xeex beneen doomam bi bi euh, euh, Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu léegi wax ci ci Hind bi mu defee loolu mu yéeg ci benn xeer bu nekk foofu ci Uhud waaw ne nahnu jazaynaakum bi yawmi badri wal harbu ba'da al harbi ba'du saari shafayta shafayta shafayta nafsi wa qadayta nadari shafayta wahshiyyun ghalila sadri fa shukru wahshiyin alayya umri hatta tarimma a'zumi fi qabri allo <laughs> in de grave him bi yéeg ci benn gaaru xeer bu kawe waaw ne nahnu jazaynaakum bi yawmi badr waaw ne nahnu ñun de jazaynaakum ñoo leen faye tay li leen dal yeen jullit ñi bi yawmi badri ci bésu Badar li ngeen ñu defoon fay nañ leen ko tey allah <laughs> waaw wal harbu ba'dal harbi zaq soori te ngeen yëg ne gis nga xare ginnaaw xare boroomu takk lay doon xare moom nu muy gën a xam ne muy gën a takk moom di gën a jaf waaw ne safayta sadri ha kanta ki ma may tey ma mën a taxaw ci monta ci kaw xeer wii doj wii di wax lii ma wax ne fay nañ ngeen li ngeen ñu defoon keroog Badar safayta sadri ay way waay faj nga sama xol sama sama dënn sama xol wa qabayta nazri nizar ma defoon ba ñu ma rayalee samay mbokk ah am na lu ma sote ah Hindu dane nahnu jazaynaakum bi yawmi badri wal harbu ba'da al harbi ba'da sori ma kaana maa kaana maa kaana min Utba maa kaana lii maa kaana lii maa kaana Utba fii qatli Utba Utbata maa kaana min Utbata lii min sabri voilà maa kaana lii min Utbata min sabri wala axi wa ammihi wa bakri shafayta sadri wa qadayta nazri shafayta wahshiyyun ghaliila sadri fa sukru wahshiyin alayya umri hatta tarimma a'zumi fi qabri voilà loolu laa fàtte woon <laughs> mu ne xam ngeen ne moos yéeg ci kaw xeer wi naan <laughs> ah, maa kaana lii maa kaana min utbata lii min sabri xam ngeen ne sama baay mi nga xam ne mooy utba ibn rabi'a muy hind bint utba sama baay mi nga xamante ne nii aw ma woon nu ma ko muñaale fekk jëlu woon sama revanche sama baay bi ngeen rey Badar keroog ah yow Hamza yaa ko rey ah waxuma la sama baay waaye wa ak sama frère bi ngeen rey muy muy kan ah xam nga keroog bi Badar taxawee gaa yi taxaw. Abu Jahlin wax waxi reewaneem yam waxoon oh ba bëgg a wane ne Abu Jahlin yow la xam tey. ana kan mooy tapet bi waaw bi ko Abu daal di tuumalee ak tapet bi nee nañ dëpp ci gàttal waaw léegi frère wa euh, euh, keroog Utba ibn Rabi'a bi muy génn ne Bilal di woote jàmmaarloo kooraa koor ak jullit ñi ci Badar dafa génn taxaw waaw daal di woo frère am di Shayba ibn Rabi'a ak al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a ak benn doomam moom Utba boo xam ne mooy al-Walid di doomi Utba ibn Rabi'a ñoom ñaar ñoo ñetti ñoom ñoo ñoo taxaw ba woote woon Biraz corps à corps ñetti jeunes ci waa Lamsar génn ñu ne leen yéenay ñan ndax gisuñ leen woon gis dañoo kagule woon ñu ne ko ñun minal ansaar mu ne ak fa un kiram Utba ne yéen de ay nawle yu tedd ngeen waaye yéen taxu ngeen ñoo jóg dellu leen ñu ñu jóge Makka lañ soxla suñu mbokk yu jóge Quraysh ñooñ leen bëgg laale tàmbalee laale tey gaay di dem mu ne yaa Muhammad ot ba wax ca kaw ne yaa Muhammad e eh, yow Muhammad mi nekk ci mbooloo mooma de waaw akhrij lana akfaana min qawmina gënoo bëgg nga génneel ñu tey suñuy nawle ta bokk ci ñun waa Quraysh ñu bokk deret ñoon lañ bëgg njëkk laal yonent bi alayhi salaatu salaam ne qum ya Hamza waaw qum jógal yow Hamza qum ya Ubayda ibn al-Harith ibn ne ko jógal mooy Ubayda nga xam ne Muttalib di frère u Hashim moo ko jur waaw Allahu Mutalib mooy maamam di maam di frère ci Hashim mi nga xam ne mooy maamu yonent bi alayhi salaam laa fa ne ko kum yaa Ali ñetteel mu ne Ali jógal ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi radiyallahu anil jami' léegi liñ ñëwee ci gàttal Seyna Hamza rak-rak lañ def mu mu mu laaj ki nga xam ne mooy Shayba Utba mi magoon moo nekkoon ak Ubayda Seyna Ali ibn Abi Talib Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu daal di Seydina Ali ibn Abi Talib daal di dem moom kàntaa moom lijjanti al-Walid di frère ci Hind bint ibn Utba Hind bint Utba moom nag la Hind di wax naan ma kaana lii min ut ma kaana min utbata lii min sabri man xam nga ne sam baay bi ngeen rey keroog Badar manuma koo muñ wala axi waaye du caagante sama frère bi al Walid ibn Utba bi nga xam ne yéen a ko ray kero manuma ko woon a muñ wa ammi wa ammihi ak sama frère boobu bàyyi tëxam di sama bàyyi tëx ci man di Shaybat ibn Rabi'a di suñu frère bu bàyyi ngeen ray leen ñoom ñëpp wa Bakri man nag Hind yéen ngeen tegal ma ci palme au toroxal mooy lan ngeen reyaale sama doom li nga xam ne mooy Hanzala ibn Abi Sufyan ibn Harb Hanzala grand frère abu Muawiya la woon waaw muy Hanzala moo Abu Sufyan dañ ko doon dàkkante la Aba Hanzala waaw doon nañ Abu Sufyan waaye dañ ko doon wax Abu Hanzala baayu Hanzala Hanzala keroog Badar lañ ko ajanti moom tamit te frère la doom doom la woon doomu Hind la moo tax Hind keroog ñépp moo ci gën a tarle rey nañ baayam baayam bi ko jur muy Utba Shayb euh, Utba ibn Rabi'a rey rakku baayam di Shayba ibn Rabi'a rey frère am di al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a rey doomam di Hanzala ibn Abi Sufyan di Hanzala bint Hind ibn Hind bu la neexee ñoom ñoom lañu rey Hind nag ne loolu mënuma ko woon a muñaale te nizaroon naa damaa nizaroon sama nizar gi ne du ma defa dara dul jëluma revanche ñooñu ah shafayta sadri mu ne ñoon ñëpp man waleen war a muñ a lulut lii xew tey ki ma may nag loolu lépp ma def ko moom lay tagg tey fii ci kaw xeer yéen jullit ñi déglu leen mu yuuxu ca ca sa xuru uq di yuuxu waaw naan shafayta sadri wéral nga sama sama dënn bi nga xam ne dafa feebaroon dafa feebaroon ndax li daloon sama li ñi dal sama mbokk yii ma la tuddal sama famille bi ñu décimé waaw waqatayta nazr yi gis la nga xam ne moom laa nisaroon ni dootu man daal fekk fayuluñ ma sama baay ak sama frère sama baay tax ak sama doom duma nekk ci jàmm nisar googu yow yaa ma ko fajal kan la mu ne shafayta wahshi xalilun xalila sadri nag mooy wax si nga xam ne mooy aba dasma bi mu ne woon isfi wastashfi ya aba dasma way han aba dasma zub aba dasma moom mooma ko may wax si yow yaa def loolu yaa ma defal teraanga gu tollu nii yaa ma ko defalee wax si waaw bi aba dasma sama mar maru xol bi maroon xalila sadri sama dënn dafa maroon ci revanche xaw ma woon ku ma koy fajal yow wax si yaa ma ko fajal kon nag fa sukru wax si na alayya umri gis nga nag di sant wax si daf maa war man hind faratala obligation la ci man hind la wax fekk maa ngi am nokki may sant wax si saa su ne naan sukran la ka yaa wax si yow dina sant yow wax si loolu farata la man a Hind amatuma amatuma benn ngànt fa shukru wax si yéen alayya umri hatta baaxanaa tarim ma a'zumi ba ji la ñuy jële suul ma ci suuf mënatuma dara bu boobaa hatta boo xanaa mooy daal ma ñàkkatee dund mooy tee hein ma lay sant yow wax si <laughs> waaw buñ ma dugalee sama xabru nag ak samay yax bu boobaa man mujj nekk yax boobu manatuma laa sant waaye cëy ma ko manoon boobu sax damay continuer wax fii di la sant kooku mooy abaa dasma léegi malgré nii mu def nii yëpp moom wax sii dafa mujj tuub xadiisam bu gudd boobu imaam ibn Sa'd nekk dale ko imaamul Buxaari nettali na ko ci Sahih bi bi nga xamante ne ci la Hims la ne woon ci la nettali Euh, moom keroog nan la faate Seydina Hamza nettali ko ñaari taabi'i yu ñëwoon doon ko seet ngir am xadiisam boobu mu ne dinaa leen nettali de ni ma nettalee ni ma faate Seydina Hamza yonent bay saa saab noonu laa ko nettalee woon Abdou mu nettali li ñu waxoon sànq léegi sauf que moom wax si nee na bi ma ko waxee yonent bay saa saab parce que da ne man bi Uhud jeexeeg yooyu ba fatxu Makka am ma ne hé problème am na ma génn dem Taïf ma daw dem Taïf ngir rëcc mais ma nekk fa waa Taïf délé biñ ñëwee def délégation war a dem ci yonent bi saa salaam ma ne hé xaaral man fan laa jëm teemaa dem Sham teemaa dem Yaman yi di wax am benn waay ne ma mais yow wax yi ngay sonal sa bopp yonent bi alei gis nga boo demee ci moom daal di tuub du ray ku lu ku tuub du la def dara wax si nee na ma ànd ak waa Taif bi ñuy génn kon di dem ci yonent bi alei saatu nee na yonent bi alei saatu daal dafa jekke rek gis ma ma taxaw ci kanamam Medina ne ashhadu an la ilaha xool aw wax ne kii la wax si parce xamoon na ko <laughs> ñoo nekk ko Makka ne woon mu ne ko naam man la wax sii kay mu ne ko udlu minni jegesil ci man yonent way saa saam nga nettali ma kayfa qatalta Hamza nga nettali ma nan nga faate sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu asadullah wa asadu rasulih gaynde yàlla geeg gaynde yonent bi alayhi salaatu salaam di sayyidu shuhada sangu sangu martyr na ma nettali bul nekkal so soril parce que tout le temps bu la gisee da nga may fàttali lu metti loolu waaw nee na ci laa demee ma déggee ne mu ngi ñëw fenn fu ma nekk ma fexe ñu ma gis ba noonu waaw nee na ba keroog bi nga xamante ne nii ci la yonent way sasam génn àddina gaa yi xurubul ridda day commencé mooy ñi nga xam ne dañ doon génn nañ ci diine Seydina Abu Bakar nekk xalifa takk xare yi nee na ma génn daal di ciy topp waaw ñu dem ca saaxibul yamaama di musaylimatul kazzab kàccikat bu mag bi international bi doon wooteeg yonent nee na man xaw ma ko sax waaw musaylima nga xam ne ca yamaama keroog sonaloon nañ jullit ñi bu baax nee na man maa ngi koy gis mu yéeg mu ngi yéeg ci benn waruwaay <laughs> nee na keroog bi may génn dama génne xeej ba ma rey woon Hamza moom laa génne ànd ci nit ñi ci saxaaba yi ñu dem xare ji ak taabiin yi ngir mën a lijjanti ji Musaylima nee na man Musaylima xaw ma ko sax xaw ma kuy Musaylim man daal damaa gis benn waay mu ngi ci kaw war waayam di joxe ay instruction ay ndigal ma def na ma defoon Hamza yor kii bi xeej bi di waajal di ko waajal di def nii di yëngal di kii ba ma gis ne xatta raditu ba ni ma gërëme rek ma lance ma sànni ko ko cas affaire bi fam ku nekk ca kaw la ko ne cas dal ko rek mu wadd jóge ci kaw waruwaay bi ni ndëll nee na bu mu waddee rek am benn ansaar yi bu jóge nee rek gaal gi koy ribb ay jaasi tël tël tël mu ne man nag xawma la in kuntu qataltu moom après la xam ne mooy Musaylima quoi kenn waa ju kaccoor ju mag gi ñi ñi tax lii lépp kaw nekk man moom laa jam ni wax ci wax ci ne la in kuntu qataltu laqad qataltu ah bu dee maa faat Musaylima ah jiitu woon na ma faat xayra naas ba'da rasulillah man de maa faatoon ki gën ci nit ñi ginnaaw yonent bay saa saam di Seydina Hamza radiyallahu anhu waaye kon nag bu dee maa faat Musaylima kon de faat naa ki gën bon ci nit ñi ginnaaw ba ma faatee ki gën ci nit ñi ginnaaw yonent bay saa saam waaye mu ne war fa rabbuka a'lam ay ayyuna qatala waaw borom bi nag moo gën a xam est ce que man bi kan moo ko ci faat man moom maa ko jam mu jóge ci kaw wadd ci warwaay bi wee lansaar yi bi moo ko fa fekk ba mu waddee dal di koy coroti ay jaasi est ce que man ak moom kan moo ko ci faat sa borom moo xam bu dee ne yàlla def na ne sama jam ba ca la faatoo kon ne faat naa ci gën ginnaaw yonent way saa saam day Seydina Hamza mooy sunoo wax si waaye faat naa ki nga xam ne mooy ki ci nit ñi muy Musaylimatul Kazzaab mi doon woot ak yonent te Seydina Ibnu Umar radiyallahu anhu <laughs> nee na te moo fekke woon la xare bi keroog Yamaama comme ni ko imaam Ibnu Isaaq nettalee ci siira bi Seydina Ibnu Umar ne man keroog damaa dégg bi xare bi tàngee waa Yamaama jullit ñi entre jullit ñi kii kii kii nu mu tudd Musaylima gaayam yi nee na maa ngi dégg biñ ne rey nañ Musaylima gaa yi na maa ngi nee na man Ibn Umar maa ngi dégg ñu naan qatalahu al al al al al Abdul Aswad waaw man maa ngi dégg ñu naan jaam bu ñuul bee ko rey ah. voilà gaa yi naan jaam bi jaam bee ko rey <laughs> da wax ci la am wax ci nekkatul woon jaam mais gaa xamuñu kat mooy gis nañ ko ñu jàpp ne benn benn kii la esclave la moom moo rey Musaylima ah. moom la <laughs> waaw. <laughs> moo ko aji kooku mooy Wahsh ibn Harb finalement Himsal ne woon euh, fële ci Syrie ba ni mu génne àddina radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom mu wonde hadis bi euh, ne an ashaaba rasul wa an Wahsh ibn Harb radiyallahu anhu que ne sahaaba yonente way saa saam dañ ne ya rasulallah inna na'kulu wala nashba dañuy lekk te duñu suur de qaala fala'allakum taftariqun qaalu na'am qaala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru isma allah yubarak lakum fihi voilà kon mu ngi noonu walillahi alhamdu wal minna kon wax yi nga wop aba kon yow révisé woon nga wallahu taala alam bii di ñëw ñu gis chapitre numéro cent <coughs> cent hmm? ba ci kitaabul aadaabi ta'am bi ñaareelu téere <coughs> ci bi Riyad bi allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa